ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim wa qaala almaliku inni araa sab'a baqaraatin simaanin ya'kuluhunna sab'un ijaafun wa sab'a sumbulaatin xudurin wa uxra yaabisaat yaa ayyuhal mala'u aftuunii fii ru'yaaya in kuntum lir-ru'yaa ta'buruun suñu boroom azza wa jal wax ci laayaam ñeent fukk bi ak ñett mu ne wa qaalal maliku léegi nag buur bi daldi wax muy buur bu Égypte nag waxoon nañ la dina am luy wane ne ci biir dinañu gis luy wane ne ñi doon wax ne al azizu moo doon buurub Égypte moom noon lañ ko doon tudde laata ginnaawam ñi ñëw ci gannaawam mooy après jamooy jamono lañuy ñuy woowe Firawna loolu ginu la dëgër al aziz mi jëwriñ la woon ci Firawna bu mag bi di buurub Égypte wa buur ba nag mooy wax taka moomoon seydinaa yuusuf alayhi salaatu wassalaam ko ko jëndoon kooku jëwriñu buur bii la woon wa kon mu wax almaliku buur bu mag ba nga xam ne moo yulif Égypte nag nee na inni ne man de araadamaa gis ci gént sabaa baqaraat li nga xam ne mooy li nga xam ne juróom-ñaari nag yoo xam ne simaanin yu suurte duuf yàkkuluhun nañu leen di lekk ñoom mooy juróom-ñaari gël nag yu duuf yooyu maa ngi gis mu leen di lekk sab'un yeneen juróom-ñaar yoo xam ne juróom-ñaari nag ijaafun yoo xam ne yu loof lañu yoo xam ne ñu ngi wow koŋ daldi xiif daldi wow koŋ ba mu nekk ñoo xam ne dañoo loof mais ñoom ñooñu di lekk nag juróom-ñaari nag yoo xam ne yu suur lañ te duuf waaye buur bi ne gisuma lool rek ca sama gént gal ba ba léegi wa sab'a sumbulaatin gis naa juróom-ñaari gub mooy épi li tubaab yi di wax épi muy gub yooyu nga xam ne mooy nekk ci mboq yi ñi nga xam ne ñooy nekk ci tool yi ci suuna yi xam nañu gubu dugub ak gubu li nga xamante ne nii mooy mboq loolu la wan wa sab'a sumbulaatin kon gis naa li nga xam ne juróom ñaari gub yoo xamante ne nii xuduruñ yu wert lañu daldi naat lool wa uxara ma gis yeneen juróom-ñaar yoo xam ne yaa bi yoo xamante ne nii yu wow koŋ la juróom-ñaari gub yoo xamante ne nii yu wow koŋ la de loolu nag boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim nee nañu léegi mooy fii nii xam nga mooy juróom-ñaari gub yi dañoo ñëw daal di moom yeneen ñaari juróom-ñaari gub yi mooy mel ni dañ leen a lekk comme ni mu wax ci nag yi voilà mooy juróom-ñaari gub yu wow koŋ yi te wow koŋ ñoom ñoo ñëw ba ba moom li nga xam ne daal di dominer mel ni daal lu lekk daal di jeexal li nga xam ne mooy juróom-ñaari gub yi nga xamante ne nii ñoom de dañoo wert te naat léegi nag. buur bi mu géntee lii lii mooy buur bi kan lay wax yi mooy dafa dajale moom moom na bi dafa dajale ñi nga xamante ne nii ñooy les ses plus proches conseillers ñi nga xam ne ñoo ko gën a jege te di ko xelal rawatina ñi nga xam ne ñoo xam ci wàllu wàllu ñi nga xam ne mooy njabar bul fàtte ne foofu nole le tout terre d'Égypte la terre d'Égypte muy suufu Misra Égypte foofu fu ñu xamoon njabar la gisoo Firawna keroog bi nga xam ne moom moom moom moo dëppook Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam li mu doon wax Seydina Muusa naan ko mu way yow de yow yaa ngi door a laalaake nag nooy bi Seydina Muusa indee loxoom bi waaye ak bantam ba mu ne moo yéen <laughs> mais kii dafa mel ne xamul fu mu dal daal yow daal dinañ la wan ñoo xam ne ci ñoo xam ne mais mais mais ñoo la man fuuf ñoo la dàq njabar fuuf fa la natiyaka bi sihrin misle dinañ la indil bu pa bu mel lii kese de mais ñu la man lañ lay indil ñoo xam ne ay njabarkat kon nag foofu dañ koo xamoon ko quoi loolu nag moo tax moom nag mu dajale ñi nga xam ne nag ñoom ci wàllu gént dañ leen a xamee ay firikatu gént ñoom lay wax nii naan waqaalal maliku buur bi wax leen ñoom lay wax moo tax bi mu waxee gént gi ba pare dane yaa ayyuhal mala é yéen mbooloo mi waaye yéen ñi nga xamante ne yéen ay ñi nga xam ne firikatu gént yi fii ci sama suuf sii ji Égypte ñi ci gën a màgg yéen laa dajale nii de aftuuni maa ngi leen di laaj nag ngeen leeral ma daal di may ubbee fii ru'yaay ci sama gént gi nga xamante ne nii man na mi moom laa gént in kuntum dem nekk ngeen lir yaa ci li nga xamante ne nii dem nekk ngeen daal ñoo xamante ne nii dañuy firi lir ru'ya na ñoo xam ne daal comme da dañuy firi gént comme da daal dem nekk ngeen firikatu gént léegi daal sama gént gaa ngi damaa bëgg ngeen wax ma gént gi ana ci lan la jëm daal mel ni ku jéggi aw yoon voilà léegi nag fa mu lay jëme mooy sama gént gi lan lay tekki yéen laa déglu yéen mbooloo mi léegi nag bi mu leen waxee loolu gaa yi ne ko xaalu ñu ne ko adghaasu ahlam ne ko ah yow nag buur bi nag lii nag du dara lu dul adghaasu ahlaamin lii de moom daa nekk yoo xam ne ay gént la yoo xam ne ay njaxasi gént la daal voilà yow daal <clears throat> sa gént gi nekkul lu dul ay njaxasi gént léegi nag comme que ay njaxasi gént la nag xam nga nag nooy def yow buur bi nahnu ñun nekkuñu nag bi ta'wili lahlaam yi ci ñoo xam ne daal dañuy dañuy interpréter di mën a firi gént yoo xam ne ay njaxasu gént la bi aalimiina ñun xamuñu loolu de mooy ndax ñoom lii ñu wax nii wax nañ dégg mooy dafa am gént dafa am ay mbir comme li ko yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi comme xadiis bi nga xamante ne nii seydina abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa arda daal dina koy nettali mu ngi ci musnad al imam ahmad ak sëriñam ak taalibi al abu daawud ak al imaamu muslim ak imaamu tirmidi yu ak al imaam ad-daarimi yu rahmatullah alayhim soloo nañ ko jële ko ci li nga xamante ne nii mooy seydina abu hurayra waaye naka noon al imaam ibnu maaja al-Qazwini rahmatullahi alayhi jëlee na ko ci Awf ibn Malik di saxaaba bu mag boobale di Awf ibn Malik al-Ashja'i radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum mu ne Yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na inna ru'ya thalath mu ne gis nga gént ñett la minha ahawilun min ash-shaytan am na yoo xam ne yuy tiitalaate la ay mbiru njaxasa la rek yoo xamante ne nii mooy ay ay loo xam ne ay wax la ay mbir laal yoo xam ne ci shaytaane lay jóge voilà yoo xamante ne nii day tiital ki nga xam ne mooy jaam bi li yahzuna biha ibnu aadam ngir lan bu ko defee doomu aadama bi alayhi salaatu wassalaam daal di ciy njàqe mu koy wan ay ay gént yu dangereux te tiitlu te raglu mu ne ko mu ne am na benn ngoog mu ne am na ci boo xamante ne nii maa yahummu bihi rajulu fii yaqadati fa yaraahu fii manaami mu ne am na beneen façon gént mooy bi nga xamante ne nii mbir la moo xamante ne nii day préoccupé daal di soxal nit ki bu booy bu bu nekkee nii nelawul nga xam ne ci ay bësam ak ay bëccëgam ak yooyu loo xam ne da cee nekk loo xam ne da koo yitteel yëpp ne ci ci moom lay dox di ci nekk léegi bu tëddee fayaraawu fii naan yii loolu mu gis loolu nag ci gént gi ci ci biir ay nelawam loolu benn partie la mu ne woon ni naa juz'un am na nag beneen boo xam ne benn xaaj la min sittatin wa arba'ina mi na an-nubuwwa ci li nga xamante ne nii mooy mooy mooy mooy mooy ñeent fukk ak juróom benn xaaj benn ci xaaj la ci xaaj ci xaaj ci juróom benn ji ñeent fukk ak juróom benn xaaj ci wa loolu waxoon nañ ko ci wàllu li nga xam ne mooy prophétie loolu waxoon nañ ko bi ñuy tàmbale ne woon gént dafa am solo loolu lañ doon wax ne la ndax yonent bi saa saa am dañ xaaj la loolu mooy xadiis bii ak xadiis yu mel ni moom que benn xaaj la ci ci sittin wa arba'ina juz'an min an-nubuwa ci li nga xamante ne mooy ñeent fukk ak juróom benn ci benn ci xaaj yooyu benn la ci ci li nga xamante ne nii mooy ak nekk yo ak ak yonent xam-xamu yonent yi alayhimu salaatu wassalaam moo tax loolu la mooy gént yi ko loolu la moo tax adraafu axlaam nag mooy ay jaxasi gént voilà yoo xamante ne ni yooyu amul firi en fait loolu kenn du ko firi ndax amul firi façon gént yooyu amul firi loolu moo tax ñoom ñu ne ko ñun fekkiwul ne ñoom mënuñoo firi gént ndax loolu lañ leen xamee te ñoom ba dañ mënoon nañ ko waaye nag. waaye ñu ne leen nag moo yow nag lii nag buur bi yow nag lii nag adghaasu ahlaam la ko quoi lii daal ay ay ay ay njaxasi gént kese la wama nahnu te ñun ñii nag di nekk ñi firikatu gént yi da nekkuñu bi ta'wiilil ahlaam yi ci nekk ñoo xamante ne nii dañuy mën a firi al ahlaam gént yoo xamante ne ay njaxas la bi aalimiina ñun xamuñu ko waa waxuñu ko ne al ahlaam dañoo répété wul rek di ab ta'wiili adghaasal ahlaam yi non mooy mais moom lañ ci jublu que ne ñun moom mënuñu ko firi daal xamuñu ko waaye nag mooy loolu ñoom ñu wax que ne adrafu ahlam am na loolu lañ la ne mën naa loolu dëgg la waaye ñoom gént gii géntu buur gii ñu ne adrafu ahlam la du adrafu ahlam ndax bu doon adrafu ahlam loo xam ne ay njaxasi gént loolu Seydina Yuusuf alayhi salaam du ñëw firi ko ci ginnaaw kon loolu mooy ñoom dañoo wane seenu tële ndax manuñu woon léegi nag biñ manul xamuñu nan lañ koy kiiwee daal ñu ne boom buur bi lii daal moom nekk lu dul ay njaxasi gént même bu dee li ñu wax ne njaxasu gént kenn du ko firi loolu amul solo baaxul moo tax yonent na ci saxiix yi ne képp koo xam ne xam ne daf koo tiitloo bu yeewoo na tifli ñetti yoon ci ci càmmoñam daal di muslu ci saytaane lool ci saytaane la jógee bu dee lu la boo xamante ne nii moom moo ko gis wala ñu gisal ko ko mën na koo nettali loolu bushra la mbégte la ngir borom gi nga xam ne mooy wër ngëm yàlla ji kon bi mu waxee bi nga xam ne da lay tiitloo boo tiflee ñetti yoon sa sa càmmoñ muslu ci saytaane mu ne la yaduru loolu du ko lor dara la ko dul lor kon nag loolu la gis nga nit ñi dafa simple wallahi alladhi la ilaha illa gis nga sunna boo ko xamee di ko doxe affaire bi sa dund kenn ginu laa yóbbu la dund xoolal gaa yu bari yoo xamante ne gént yi ñuy gént dem ci maaman yi mënu tus ak fu ñaa firikatu gént yi di leen wax ay problème yu garaaw yoo xam ne moo tax seenu dund yàqu na ndax ñooñu te nag tegu dégluwul lu loolu ci ay gént yoo xam ne lu garaaw lañ gis gars yi gin leen ci cee dugalal ay mbir tekkil leen ko noo xam ne demewul noonu ngir gin leen a moom ñuy gën a ñëw ci moom. walla mu leen di dénk ay sarax naan leen def leen lii ak lu nekk di am lu mu ciy fayeeku lu mu ciy am yooyu yëpp ndax naq xam sun sunna wala nga xam sunna ba pare mais wóolu woo sunna wóolu woo yow njàngaleem yonent bi alayhi salaam wal iyaadu billah boo ko xamee da ngay def li mu wax boo ko defee gëm ko dee ko def rek waaye man de moom ah lii de dina doy waar bu gëmoo ko kon nag bu fi xaar dara affaire yi loolu la kon nag ñoom bi ñu waxee lool. kon daal ñoom firikatu gént yi wane nañ ne ñoom moom mënuñoo firi mbir mi daal ndax jaxasi gént la loolu lañ wax waaye gis dëgg-dëgg du jaxasi gént même bu dee ne wax jiñ ne jaxasi gént mënuñu koo firi kenn du ko firi loolu wax nañ dëgg wa qaala moo alladi waa ña nga xamante ne nii najaa moo mucc nag min huma ca ñaar ña nga xamante ni ñoo nekkoon prison ñoo nekkoon ca ndumbu si nag Seydina Yuusuf alayhi salatu wasalam bul fàtte kenn ka dañ koo rey mooy ka nga xam ne moo doon lakkatu mburuma moom moom dañ koo faat pendre ko waaye waaye ki nga xam ne moom moo ko doon nalal sàngara si koo kële nag moom moo rëccoon te mu ne ko woon boo demee nag ma tuddal sa bor sa borom muy buur bi nag moo tuddal ne ko maa ngi fi kat bu doon tey sama dossier moom fan la ci tollu mooy fan lañ ci tollu daal ñoom autorité yi léegi yonent ba mu demee suñu borom fàtteloo waaja waaja bii nii ay at léegi kañ la toog ngir fàttale ko ko mooy lii at yi ñu wax ci bid'a bid'a waxoon nañ la daa bari ay wax ko am na ñett jëm ñe jëm juróom-ñeent at jëm juróom-ñeent am ñu ne moo